A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Ammaa ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Nisaa ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. bashiril munaafiqiina bi anna lahum adaaban aliima suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab téeméer bi ak ñi ak ak fanweer ak juróom ñett mu ne bashiril munaafiqiina bégalal naafiq yi nga xamante ni nii ñoom ñoomel noo nele nga xam ne dañuy gëm net gaa gëm nañ weddi gëmaat weddi ginnaaw gi ñu gaal di renforcer gina yokk ak kéeféer loolu mooy ñoom la rek ak ñi naan am nañu naan mooy yahud yi voilà dañoo gëmoon seydina isa seydina musa alayhi salaatu wassalaam summa kafaru bi seydina musa ñëwee ñu ne kii seydina isa ñëw ñu weddi ko summa amanu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw ñu ne gëm nañ ko quoi ci biti nii thumma kafaru ginnaaw gi ñu weddeeti thumma zdaadu kufra ñu daal di gën a renforcer ak weddi mooy bañ doon wax naan gëm leen ñenn ñi di waxante seen biir naan leen gëm leen ak kii ci bëccëg gi quoi après balaa balaa guddi gee jot ngeen woon génn bu ko defee ngeen génnaat ci diine ji bu ko defee ñi xamul dañ naan ah ñoom de joxoon nañ leen téere li tax ñu dugg ci diine ji dem ba ci biir génnaat ci ñoo ko xam loolu ñooy politique boobu ñu doon def ñooñu am ñu ne ñoom lay wax waaye ñoom naa féq yëpp denn lañ moo tax borom bi ñii nga xam ne ñoo mel nii nga xam ne seen ngëm yàlla moom aux aléas de li leen mooy ñoom daal ñu ngi ko teg daal fi seen intérêt ne rek foofu la bu ngëm nee nañ intérêt yu yaay bu nee ci ngëm yu gëm na comme niñ ko waxoon bu weddi ñëwee ñu ne weddi nañ muñu borom nag ne bégalal ma gaa yooyu di naafiq yi bashiril munaafiqiina bégal leen te jox leen la bonne nouvelle bi na lahum adaban alima lan mooy bonne nouvelle bi lan mooy nouvelle bu baax bi te neex mooy lan lii ironie la mooy adaban mbugal alima boo xamante ne nii bu taratar bu leen di xaar mooy ñu mel ni ne ko waa borom bi ñoon ñooy ñan mu ne alladina mooy gaa yi nga xam ne yattaxiduuna alkaafiriin ñoom ñooy jàppe yéefér yi awliyaa ñoom lañ defi parandoo ñoom lañ defi allié min duunil mu'miniin wëlli fooy ngëm yàlla yi fii mu ne neexoog ay yéefér bi gis wal iyaadu billah lii bari na feebar la boo xam ne ñi ci mucc léegi bari wuñu le am na nit ñoo xamante ne man mii jullit ñu ñun ñii la ñuy wax ñoo xamante ne ni mooy ne gis nga dañuy àgg ci ci ci ci xol bu yàqu ba daanaka nekk ay yéeféer moo leen gënal nekk ak ay jullit wal ayaadu billah te loolu affaire xol la affaire feebaru xol la nga xam ne bu nekkee yéeféer yi dañuy kontaan nga gis leen ni ñuy nayee mais il suffit benn jullit dugg si rek ci mbooloo bi mu changé kanam da naa naan mais xar kanam gi changé da nga naan mais kii la nga gis mais mu même waa ji bu ñëwee di nuyu ñëpp sax ba agsi ci moom mu fas kanam gi mel ni du moom tam gaa yi bu ñu koy nuyu sànq naan il est gentil mais il suffit xam ne kii jullit la kii di ñëw mu commencé mer. ndax lan mooy da koo déranger quoi bëggul kii nekk ay yéeféra ko gënal wal iyaadu billah ñooñu nag loolu jikkoy naafiq gu mag a mag a magangoo du waroon dee ko wax nii mel ni bi mu nee bëggalal naafiq yi que ne am nañ bëggal mu tar mu leen di xaar ñu ne ko ñooy ñan mu ne alladina ñi nga xam ne yattaxiduuna dañuy jàppeel ne yéefér yi ci athée yi ak ñi nga xamante ne nii mooy ñoom lañ naan les humanistes te gëmul tous nekk ay ate di ko revendiquer wala ci chrétiens yeeg juifs yeeg yahuud ñi nga xamante ne ñooñu ñoom lañ gën a sopp sax ak ñoom lañ jàppe awliyaay parado min duunil mu'minin bàyyi fi nag way ngëm yàlla yi di leen sikkal di leen ñaawal bu nekk fële ak gaay yéefér yi di leen dénigrer di wan moom moom mii comme que ci ñoom la bokk dala am xam na ci loo xam ne moom dafa légitime di wax ci ñoom lu ñaaw gars yi di ko woo ci plateau yi muy yàq der way ngëm yàlla yi naan gars yi baaxuñu biir baaxuñu bëccëg régime yu soof yi ñu leen ci bëgg di yu yàgg yi yu yu yu yu yu fënax yi te yàquta moyen âge yu yàgg yi ba pare mais di leen jëw léegi la nga xam leen jëw ci télé bi lay taxaw di leen dénigrer parce que moom may nañ ko audience mu man fee toog te moom la woo ci turu l'islam nag lay waxe parce que dañ naan lii voilà lui c'est un kii mu naan ñenn ñoom dañu dem ba ne athée lañ mais nag de de kii de tradition musulmane après comme que jàng nañ tuuti arab wala boog ñoom ay arab lañ sax d'origine wala am nañ luñ ci wax ñuy am ñuy jaay wala am nañ diplôme boo xam ne moo xam ci dañ koo def ci ay science wala yu jëm ci wàllu religieux ñu bëgg cee jaar ngir mën may seen bopp légitimité bu tax ñuy wax ci seen mbokki jullit yu ñaaw di leen dénigrer di wax naan gaa yi lii liñ leen tubaab yi di teg ak yéefar yi di leen ko teg ci lu metti c'est normal c'est lii mooy l'humanité c'est normal la c'est comme suñu borom ne ñooñu ñooy naafiqi ma leen di wax ayabtaxuuna waa ñoom ndax ñoom dañuy dañuy sàkku indahum fa yéefér yi al izza ak nootaage lan lañ fay ut notoriété ak li nga xamante ne nii mooy carnet d'adresse ak li nga xamante ne nii lool mooy looloo leen tax a jóg loolu daal lañuy ñuy ut mbir àddina yooyu moo leen tax a jóg ba tax ñuy ñuy yëkk di di soofantal di seen seen way gëm way gëm yàlla yi ba pare di leen di di di di paradoxe yi contre ñi nga xam ne ay ne moom bu dee dëgg la ci li wax ne way ngëm yàlla la këne ñoom ñoo waroon a bokk camp loolu la fayu way na xam ne waaye fa inna al izzata ak nootaange ak notoriété ak kawe ak teddaange lillahi borom bi tabaaraka wa taala dong la ñeel jami'an mbooleem notoriété nag mbooleem luy yëkkati ko mbooleem bu kawe mbooleem kawe kawe yooyu ci borom bi la ne newul ci loxo yéeféer yi walla mu ngi noonu lii moo tax daanaka aaya yi nii yu mel nii moom rek la borom mm, kii euh, Cheikhul Khadim radiyallahu anhu doon leeral ci wàllu axiru zaman wala al waylu kullal wayli liman maaja ila nasaara wala liman maala ila nasaara la miknatan aw maala moom la doon wax foofu rek ak ki nga xamante ne dafa ut dem maaja ila nasaara bu jox soog ñoom li talabil jaahi wala awil amwaalik yu mel noonu ak yoo xam ne te yàlla taxut wala mooy ne moom utub alal alal jooju ne tubaab ya bu taxawee bu ëttum alal mi taxawee diineem taxaw mu fëlan diineem fëlee ngir lan parce que alal ji moo ko jaral kooku day wax kantaa nekk di doxalanteek ñoo xam ne gëmuñu yàlla di am alal loolu kenn waxu ko lool yonente mi alei saa salaam ci boppam da doon ñi nga xamante ne du ñuy jullit voilà mais ñi nga xam ne mooy pare nañu yéen yëfi àddina tax nañu suul seen àddina suul seen lii bokk seen seen seen seenum njullite seenuk l'islam yi leen yi l'islam di tere ak yi leen di digal yëpp duñ ci def yi def yi ñu leen tey sànni fële yi ñu leen digal ba ndax lan ut ab jaar ak li nga xam ne mooy paraître boo xam ne bu rafet la gars yi di leen di leen di leen di leen di leen di leen tagg naan voici les pays démocrates voilà ils sont musulmans mais ils sont intègres ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo yelloo bailleurs de fonds yi bu dee ci ay dëkk la bu dee ci ay nit nag mooy comme ni ñu wax léegi rek wal iyaadu billah kon nag mën a waqat te kat ñoom ñii di def lii kat di méngoo ñi nga xam ne ñooy yéeféer yi bàyyi fi way ngëm yàlla yi waqat te kat dëgg-dëgg woon naa ci seen kaw lu yàggoon ci alquran ji fil kitaab ci téere bi lan laa leen an il an ida këne bu dee sami'tum da ngeen a dégg yéen jullit ñi ayatillaahi laayaay yàlla yi yukfaru biha ñu koy weddi nga gis ñoo xamante ne nii di ñaawal ummahatul muslimin alhamdulilah nday jullit ñi saxaabaat yu mbaax yi naan ñoom ñoonu loolu ñoon ñu doon soloo baaxul di leen dénigré ba pare naan képp ku solooti noonu ñu ñoon juuma nga wala yu mel noonu di ko tere naan yooyu dafa salte yooyu ba pare waaye wala ayatillah alquran ñu koy ci naan waayow lii mooy lan yii ay ay ay ay ay naan ku def lii nañ ko dóor lii loolu amul waayow oh yii taxawul fenn ay affaire góor jigéen baaxul loolu mooy lan nga gis gaayoo yu di saboote laayaay yàlla yi bi ci gën a mag nag mooy mandarga bi gën a rëy bu suñu borom teg ci kaw suuf mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu koy caricaturer di ko fontoo di nekk ñoo xamante ni naan dañ koy fowe tam ñoom xamuñ ne fowe wuñ ko ak ah, ñoom seenum xel la ñuy fowe seen ñàkkam xel voilà waaye nag ñun ñuy ñuy ñuy banaliser symbole diine ji di ko yàqe noonu di ko waxe noonu te mënuñu koo yàq sax seen bopp lañuy yàq waaye di ngeen dégg suñu boroom ne wàccoon naa ci ñoom ne bu ngeen déggee ñuy saboote ayaatillahi yukfaru biha ñu koy weddi naan lii c'est moyen âge lii c'est c'est barbare yu mel noonu te di ko weddi wa yustahza'u biha ba pare ñu ci ñu ci ñu nga dégg ay gaay ñoo xam ne dañ koy saboote comme yiñ la wax léegi di saboote l'islam di saboote li nga xam ne mooy charia bi ak li nga xamante ne mooy atte yàlla yi naan lee sa ça c'est lii dafa caduc waaye mooy kan moo kan ko sàcc nañ ko dóor nañ jagg loxoom yooyu mooy lan yaa yaa aucune aucune raison bu nangu loolu ñuy wax loolu di ko saboote te loolu waxoon nañ leen bu ngeen déggee yooyu ay nit di wax loolu fala taq'udu ma'ahum bu leen toog bu leen jekki ak ñoom bu fekkoon ngeen toog ak ñoom jóg leen bu leen toog ak ñoom xatta yaxuudu ba keroog ñuy xuus ñoom fii xadiisin gayra di dugg ci beneen débat ubbi beneen waxtaan bu wuteeg yii nii di xuus ci aaya yàlla yi di ko saboote di ko weddi innakum ndax gis nga bu ngeen deful loolu waxoon naa leen ko lu njëkk de mi idan bu boobaa dëgg dëgg misluhum misluhum yéen ak ñoom a yem waaw man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum moom la yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon képp ku niru nurul ay nit yan ñoom a yem man mu'azzama loolu fan di ko roqal di ko wax lu leer ñun nag mu mel ni dafa jaar suñu nopp yi génn fële man azama képp ku màggal sawaada qawmin mbooloo ay nit fa huwa minhum ci ñoom nga yem am suñu borom ne waaye bu boobaa innakum idan mithluhum yéen a yem ak ñoom bu dee ne jógu ngeen wala wane ne d'accord ngeen ci ne leen dugg leen ci beneen bàyyi leen ngeen di wax lii du ma leen permettre ngeen koy wax sama kanam wala man dem naa sama bu ngeen ko deful toog fa ñuy wax ci gën a yiis nag mooy koo xam ne dañ ne jàng na tuuti diine wala imaam la wala yu mel noonu ñu leen di woo ci plateau yi di dénigrer la charia di dénigrer attey yonent bi alayhi salaatu salaam di dénigrer yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam ñu toog naan gaa yi koy def am nañ ci droit toog ne imaam la sol benn ab mbaxana boo xam ne nee na day wane ne lii mooy wane ne moom ab ab ab ab imaam la boo xamante ne bu diw voilà moom il est gaa yi ils sont ils ont la lib c'est la liberté parce que c'est le pays qui le veut yu mel noonu wal iyaadu billah suñu borom ne bu boobaa yéen a yem moo tax loo ci gis ñoom ak gaa yi toog ci baraadoo a ko borom bi jaami'ul munaafiqiina mooy dajale gis nga naafiq fa toog di wax ay jullit lañu te yàq ñu yàq diine ji ñu taxaw far di ci muuñ wala sax di naan waan am nañ ci droit mu ne mooy dajale naafiq yooyu wal kaafiriin a yéeféer yi koy def jahannama biir jahannama la leen di dajale jami'an booleen seen te lii mu doon wax ne waqad nazala aleykum te wàcce woon nañ ci yéen fil kitaabi ci téere bi loolu mooy la nga xam ne jotoon nañ ko gis ci suuratul an'am ba nga xamante ne nii ca lay wax ci laayab 68 ba ne wa idha ra'ayta alladhina bu ngeen gisee ñi nga xam ne yaxuuduuna ñooy xuus fi ayatina ci suñu laay yi di ci fo fa a'rid anhum dummóoyu leen yow jullit bi voilà hatta yaxuudu ba kere ñuy xuus fii xadiisin xayri ci beneen xayoon waxtaan wuteeg wi wa imma yunsiyannaka shaytaan bu la shaytaana fàtteloowee ba nga toog ñuy wax yow sa xel demu ci falaa taqul bés boo ko fàttale koo bul dëjoote bul jekki banda dikra ginnaaw ba nga ko ma koo ma'al qawmi zalimin ak nit ñi nga xamante ne nii ñoo tooñ seen bopp mooy yéefar yooyu ak ñooñu nga xam ne ñenn ñi sax nee na ngay julli lañ waaye suñu borom nee na ñiy def loolu ay naafiq lañ moom moo ko wax kon nag loolu la kon affaire baa ngi nii moo tax waxoon naa la bañ ci àggee di foowe julli di foowe koor ci suñu sketch yi ci koor geeg télé yi yoolu lu tellement grave loolu da lay jox naa naafiq en tout cas yow mi koy def moom def nga loo xam ne boo xam nag nga conscient yi wala nga ñàkkee conscient bu dee ne xamoo dañ lay xamal bu dee nag xam nga ñu kon ñu la koy wax ngay continuer dara newu ci dañuy féexal suñu xol daa fekk ne yow dara jotul nifaaqi daa am lenn lu nekk sa xol te am